baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim walaqad fatannaa qablahum qawma fircawna wa jaa'ahum rasulun karim an adduu ilaya cibaada allahi inni lakum rasulun amin kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di sadd masaal ginnaaw bi mu waxee yéefiru màkke yi mu tegoon mbugal mi sax nga xam ne dañoo sonn mu deg leen am maral ñu daldi ñàkk amuñu ñu lekk ba daldi bu ñu tëddee sax bu ñu toogee seenu xiif gi dana jàpp bu ñuy xool asamaan si mel ni saxaar lañuy gis comme ni ko gisa woon ci xadiisu saxiixayn bi nga xam ne mawlaana ibnu mas'ud ibnu ummi abdir radiyallahu anhuma moo ko nettali suñu boroom nag di leen jox nag misaal nag ñi nga xam ne jiitu woon nañ leen fi doon weddi ni ñoom ana nan laa jëflentoon ak moom ñu ak ñoom mu ne walaqad te dëgg-dëgg fatan naa daldi woon nañu saytu daldi examiner daldi ni nga xam ne nattu qablahum lu jiitu yéefiru màkke yi qawma firawna waa kër waaja ñu doon wax firawna di buurub Égypte wajaahum mu dikkal leen rasuulu ndaw karimun boo xam ne bu tedd la di sayidina muusa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba mu leen dikkalee moom ndaw boobu lan la leen wa alayhi salaam an addu ilayya ibaadallah ne leen daldi leen may jooxe li nga xamante ne moom laa leen di woote yéen ci jaamu gi ngeen xam ne moom ngeen war a jaamu seen boroom tabaaraka wa taala mooy ci ngeen topp loolu benn firi la mooy joxe leen li ngeen xamante ne moom laa leen di woo ci yiw ngeen topp ma ci yéen jaamu yàlla yi wala an addu ilayya ibadallah mooy jox leen ma jaamu yàlla yii di waa banu israil ñi ngeen def ay jaam di leen liggéeyloo ci maali foro doo leen leen fay def leen ay esclave mu nekk boo xamante ne ni main d'œuvre à marché doo fay dara di leen liggéeyloo di leen tabaxloo ay pyramide di leen tabaxloo ti li metti ci di koy def te leen def dara di leen gëdd di leen toroxal léegi nag su mu nekkoon nag jox leen ma ñoo ñële jox leen ma ñoom ñoo ñële nga xam ne ñoom ñoo ma jot a gëm kon loolu beneen tekki la an addu ilayya ibadallah inni man sayidina Muusa alayhi salaam lakum yama leen a ñeel man de ñeel naa leen rasulun ñeel naa leen nekk ko rasulun ndaw aminun boo xamante ne nii bu wooku wóor la alayhi salaatu wassalaam mu ne wa allah te bu leen nag di ngand ngandlu di rëy rëylu nag di féetalu féetalu kaw ci seen borom mi yàlla tabaaraka wa taala ci bana wommatu ci li nga xam ne mooy ay ndigalam te sori tereem inni man mii di sayidina Muusa ibn imran alayhi salaatu wassalaam aatiikum man de aji dikkal laal dama leen dikkal bi sultaanin ci përëw ci li nga xamante ne nii bi sultaanin mooy ci li nga xamante ne ay màndarga nga xamante ne ay lay ci lay boo xam ne mu biinin bu leer nàññ la wa inni ta man mii seydinaa muusa alayhi salaam uddu bi rabbi maa ngi daw di làqu ci sama boroom wa rabbikum ta ci seen boroom an tarjumoon bi leen artu nag di làqu ci borom bi nangeen ma bañ di ma wax daan ma mooy di ma jam ci ay kàddu naan ma waxuma dëgg kom ni ñoo xam ne loolu lañ yàgg waxal yonent yi alayhimu salaatu wassalaam naan leen waxu ngeen dëgg yéen ay shaayir ngeen walla mooy taaxuraankat ngeen walla ab dof la walla kii ab gisaanekat la mu ne maa ngi leen maa ngi làqu ci sama kanam sama ginnaaw borom di làqu ci moom di art di leen artuwaale tamit di làqu ngir borom bi musal ma ci ngeen may tuumaal kàcc gu mel beneen tamit mooy an tarjumun beneen tekki mooy maa ngi làqu ci sama boroom ni nga xam ne mooy seen boroom ci ngeen may xaañ ay xeer ndax woote gi ma leen di wool yi ci nga xamante ni mooy ci dëgg gi ma boroom bi tabaaraka wa yoon yónni mu ne wa in lam tu'minu lii fa'taziluun mu ne wa in lam tu'minu lii bu ngeen ma gëmalul nag li ma leen di woote muy lii nga xam ne moom la ma sama boroom yónnee di lislaam gi ma leen di woo fa'taziluun na ngeen ma na ngeen ma beru mooy bàyyi leen ma man ma jaamu sama boroom ak man ñi ma gëm te yéen ngeen nekk ci li ngeen nekk lool mooy la rek lakum diinukum waliya diin nekk leen yéen ci seen yi nag li ngeen jàpp ne noon ngeen di dund ne ngeen di doxe man nag ngeen bàyyi ma mi nga xamante ne noonu laay dunde te noonu la ma sama boroom tëralal kon nag fa in lam lii bu ngeen ma gëmalul li ma leen di woo fantasilun na ngeen ma parke mooy bàyyi leen samay mbir beru leen samay mbir fadaab loom nag defuñ noonu ñu daldi bañ fittirlu ne duñ fi jaamu yàlla waaye kenn du fi jaamu borom bi tabaaraka wa taala bam defee noon nag fa daa rabbahu seydina muusa alayhi salaam bam leen woowee ay jamonoy jamono mu xam ne daal firawna mii wa gaaw mii dara tey lañ gina a lànk kàkkandaare fa daa rabbahu mu woo boroomam moom tabaaraka wa taala ni anna haa'ulaa'i gis nga dëgg-dëgg gis nga gaay yi muy gaay yi firawna yi qawmun nit lañ yoo xam xam ne na dañoo jomm jaamu borom bi yow tabaaraka wa taala suñu boroom nangu ñaanam nag ne ko fa asri kon nag maa ngi leen di waajalal mbugal mi mat leen nar a teg ñoom waa kër Firawna yow nag Seydina Muusa alayhi salaam ni ngay def fa asri bi ibaadi génnal nga dox ak sama jaam ñi nga xam ne ñoo ma gëm penn benn jamono ci guddi gi benn parti bu ndaw loolu ci laal Isra jóge mooy asr fa asri da koo jox ndigal ne doxal ak ñoom ci parti moo tax laylan mu feddali ko ngir wane ne guddi innakum asri rek loo xam nañ ne lool al asra euh, mooy ki nga xam ne Isra mooy dox la goo xam ne voyage boo xam ne ci guddi gi wenn parti wàll ci guddi nga koy def mu ne kom dëgg-dëgg yéen muttaba'una maa ngi leen di yëgal ne nag bu ngeen génnee lu ngeen jël seeni matuwaay matuwaay génn guddi gi ngeen xam ne gis nga surveillance bu mag bi leen Firawna teg ak i dagam tax nañu ba bu ngeen di génn dinañu ko yëg te dinañ leen topp de watrukil bahra rahwa booy dem nag gis nga ba jaar ci ndox mi mooy géej gi dexu mer rouge ba ngeen nar a jaar moom boo ci dóoree yat wi na nga bàyyi noonu rek moom géej gi mu dal mooy dex gi dal innahum bul bul préoccupé wu bul nekk di jàq ci yow boo dóoree ci xeer ci ci géej gi ci dex gi ba ngeen am fu ngeen jàll bul xalaat naan ñoom eh, ñëw suñu ginnaawam fuñ jaar dara bàyyil géej gi noonu saakinan mooy mu daal di dal mooy rahwan innahum da nga xam ne ñoom waa firawna nii jundun ay soldat lañ yoo xam ne mughraquna tey lañ leen di laballe mu ne nag suñu boroom ne kaay ma wax leen keroog ba ñuy génn lan lañ bàyyi seen gannaaw mu ne kam taraku min jannatin wa uyun ñaata lañu bàyyi min jannatin ci ay tool ay jardin yu naata naata naat yoo xam ne ñoo bari woon Égypte wa ak li nga xam ne ay sew ndeeki ndox ak rivière ak yi nga xamante ne dex yeeg marigot yeeg yooyu nga xam ne ñoom ci lañ doon bay di niil bi mu daal ak bras yeeg les confluents du Nil nga xam ne ci lañ doon ute ndox nga xam ne mu vertoon daal di naat foofu yëpp seen tool yi loolu lépp ñu bàyyi ko seen gannaaw wa zuru'in nag am mbay wa ma maqaamin karim ak ay post yoo xam ne yu tedd la woon yoo xamante ne ay ndomboy tànk yoo xam ne moom lañ amee woon loolu lépp ñu bàyyi ko seen gannaaw wa naamatin ak xéewal goo xam ne xéewaluk àddina gu tuuti gii la waxoon nañ la diggante li am ni'ma ak naama naama moom mooy xéewalu àddina goo xam ne gu gaaw a jeex la mooy ni'ma nag mooy xéewal gi nga xam alaa kulla shay'in maa xalaa Allahu baatilu wa kulla naan alaa waawee kulla shay'in mbir ne maa xalaa Allaha baatilu lépp lu yàlla génn rek xamal ne lool neen la wa kullu na'iimin bépp xéewal nag laa maxaalata du jaas zaa'ilu dina dem Seydina Usmaan ibn Mad'un ne ko waxoo dëgg waxoo mooy bam ko waxee Kaaba ga fekk boobu moom ñu jóge woon Éthiopie daal di waat Seydina Labid di wax vers yooyu boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu nga Makka Seydina Usmaan ibn Maz'un mi ñu fi tuddoon yu bari fan yii yépp moo ne ko waxoo dëgg xéewalu àjjana du jeex ndax loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg naim moom wool mooy différence bi mooy li leen wuutelee wa naamatin ak xéewal gu tuuti goo xam ne gu gaaw a jeex la kaanu goo xam ne ñoom nekkoon nañ waa kër firawna na fii fiihaa ca xéewal yooyu faakihina doon fooytéefu doon bànneexu loolu lépp lañ bàyyi seen ginnaaw kadhalika mu ne naka nii nag liñ fa bàyyi noonu ne wa awrasnaha ma donn loo ko qawman aaxarin yeneeni nit ñu wuteek ñoom ñi génnoon ñoo ñële fama bakat alayhim as-samaa'u wa ma kaanu munzarin suñu borom ne gis nga keroog ba ma leen labalee ca géej ga ca mer rouge fama bakat gis nga jooyul alayhim ci seen kaw as-samaa'u asamaan yi jooyuñu ci leen de jooyuñu waa kër Firawna wal leen de wa kaanu kanu munzarin te ñoom nag mooy waa kër Firawna ñoo ñële te kenn yéexawu leen woon te xaarewuñ leen woon ba mbugal ma ñëwee na ba mu jotee àpp ba ba mu jotee ca lañ leen ko teg lii nag moom nag moom am beneen firi boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne fama bakat alayhim as-samaa wal ard mooy ne jooyu leen waa asamaan jooyuñu leen ndax yiis guñu fi nee woon wal ard ak waa suuf waaye it lii nii day wane ne kon asamaan seeg suuf si dina ñu jooy ñi bu dee duñu jooy yéefér dina ñu jooy ñi nga xam ne nit ñu baax lañu comme ni nga xamante ne jële nañ ko ci seydina wa mawlaana ibn abbas ci xadis boo xam ne nag imal imaamu tirmidi moo ko solo bi sanadin daif boo xam ne sanad bi wérul waaye jële nañ ko tamit loolu la ci seydina wal imaam asadullah al ghalib ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda que asamaan see suuf si kay dañuy jooy nit ñoo xamante ne nii ñu baax ñu fi newoon di jógee te loolu noonu mooy li nga xam ne mooy li am kanta am na leneen nag loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wan nañu ne loolu moom amul que mooy jàpp nañ jant beeg jàpp nañ weer wi ñu jàpp ne parce que nit moo génn àddina loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi doomam ju ndaw ji génne àddina di sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalus salaati wassalaam génne àddina Medina nit ñi mu amoon ñu jàppoon jant bi muy xusuuf dafa amoon léegi nag nit ñi naan liñ ko jàpp li mu génn àddinaa tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni gis nga inna shamsa wal qamar gis nga jant bi ak weer wi la aaya taani ñaari aaya lañ ci aayay borom bi tabaaraka wa taala duñ leen jàpp nag ñu éclipsé wu ngir deewu fu dund kenn wala faatu kenn kon nag loolu tamit lu leer la waaye kantaa jooy bi moom am na kantaa nag nan lañuy jooye loolu allahu taala taala alam na asamaan si jooyeeg suuf si lool moo tax sëñ bi di wax radiyallahu anhu ci xuqal bukaawu mu naan xuqal bukaawu ala saadaati namwaati tabkil araadi alayhim kassamaawaati mu ne xuqal bukaawu xadi xasidaam bu siiw boobale xuqal bukaawu yey na jooy ala saadaati namwaati ci ay sedd ay ay tàng yoo xamante ne dañoo génn àddina ñu sell